kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi hadith numéro 735 muy hadith bu mujj kon ci buntu bii di buntu 100 waaw mu ne wa an Mu'adh ibn Anas radiyallahu taala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghayri hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu abu daawuda wattirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun hasan kon alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala mu indil ñu xadis bi nga xam ne mooy hadith bi nga xam ne moo tëj buntum bi nga xam ne amatina solo amatina solo amatina solo ah mu ne waan Mu'aaz muy hadith numéro sept cent trente-cinq mu ne waan Mu'aaz mu ngi jële ci hadith sahaaba boo xam ne mu Mu'aaz ibn Anas muy Mu'aaz ta'ala anhu annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal li sallallahu alayhi wa sallam mu ne man akala ta'aman képp koo xam ne dafa lekk benn ñam ah képp kenn koo xam ne dafa lekkum ñam fa qaala mu wax ba mu ko lekkee ba pare alhamdulillah ay way alhamdulillah way mbooleem cant yi ñeel na mbooleem cant yi na lillahi ñeel boroom bi waaw alladi mi nga xam ne at'amani moom ne mooma leel at'amani moom de moo ma moo jox ma lekk waaw hada lii nga xam ne moom laa doon lekk waaw ay waay sant ñaan la yàlla moomee borom boobee nga xam ne moo ma leel waaye moo ma jox li ma lekk hada lii wa razaqanii yi mu wërsëgal ma kon jaam bi li muy lekk lépp wërsëgal wërsëgu yàlla la du effort boppam ndekete bu dee xam na allah waaw allahu akbar min gayri xawlin ci loo xam ne du pexe goo xam ne moom laa am doon ko teg ba ak man am lii may lekk min nii bu tukkee ci man wala quwa du caagante rek kattan gu ma am goo xam ne moo ma forcé daal moom laa def daal ndax ba par force lii manul woon demee lu dul man daal ah mooy euh, que ne euh, il faut ma am ko déedéet du ci dara mooy liñ doon wax sànk ci xarit réer ni génn il faut nga nekk koo xam ne nastabri'u bi xawlinaa wa quwwatinaa waaw da ngay dañuy deñ ci li nga xam ne moom lañ jàppe naan am nañu tara loo xamante ne nii suñu xawla ak suñu xuwa <laughs> jëm nag ci bu borom bi tabaaraka wa taala ndax booboo am solo te loolu mooy dëgg waaw bu ay ay naxasa xandan kese ay def def lay la yoo xam ne moo koy gëmloo waaye loolu laysa bi xaq laysa kadhalika loolu demewul noonee kon loolu benn affaire la Ah, min ghayri hawlin minni wala quwwa waaw mu ne képp ku wax li ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bees na ko jéggal li jiitu woon ci ay bakkaaram allah way mu ne rawaawu solo na ko abu daawud al imaamu abu daawud as-sijistaani wa tirmidhi ak taalibeem bi al imaam ah imaam Tirmidi taalibe la ci moom moo jëlee na ci moom xadiis waxoon naa la moom imaam Tirmidi moo koy wax as-Sijizi naan xaa Abu Dawud as-Sijizi <laughs> as-Sijizi mooy as-Sijistaani rek moom mii la <laughs> as-Sijistaani mu ne kon ñoom ñaar ñoo ko soloo wa qaala imaamu Tirmidi nag bi mu ko soloowee rahimahullah nee na xadiisun xasan lii xadiis la boo xam ne bu baax la. kon imaamu abu premier laaj mooy is ce ñoom ñaar dong ko solo ñu ne déedéet sëriñu ku njëkk gi di imaam abu daawud di imaamu ahmad na imaam ahmad nekkuloon sëriñu imaam abu daawud kii euh, voilà sëriñu waa kutubu sitta yit mooy waa imaamul buxaari imaam muslim imaam abu daawud ñooñu la imaam ahmad ñetti ñii la nekk seen sëriñ waaw mais ki mu ci gënoon a takk ki gënoon a takkarook imaam abu da imaam ahmad moo doon imaam abu daawud rahmatullah alayhi al imam Abu Dawud sëriñam bi di imam Ahmad jiitu woon na ko solo hadis bi na ko noonu al imam eh, eh, Ibn Maaja solo na ko waaye imam ad-Daarimi solo na ko ci eh, imam ad-Daarimi rahimahullah di sëriñu imam at-Tirmidhi at-Tirmidhi imam imam Muslim ak imam at-Tirmidhi moom beneen affaire la moom solowul lii sax moom côté yére bi la sol ku sol yére waaw ndax même wax jii la euh, lu xaw a mel ni alhamdulillahi alladhi kasaani hada man labisa sawban ku sol yére ba mu ko solee mu ne yàlla na yàlla sant yi dellu na yàlla mi nga xam ne moo ma solal lii ba pare wërsëgal ma ci loo xam ne aw ma ci pexe aw ma ci kàttan kooku dinañ ko jéggal maa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi imam ad-Daarimi à vrai solowul hadith bi kon imam Ahmad moo ko soloo imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi ak al-imaam Ibnu Maaja al-Qazwiini léegi al-imaam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul libaas <laughs> baab mu ne haddathanaa Nusayr ibn al-Faraj mu ne ki ñu nettali mooy Nusayr ibn al-Faraj Nusayr ibn al-Faraj al al al al al al as-Saghri ah Abu Hamza rahimahullahu ta'ala moom moo ki nga xamante ne moo ñu moo ñu nettali qaala mu ne haddathana nettali Abdullah ibn Yazid mu nekk ñu nettali Abdullah ibn Yazid Abdullah ibn Yazid ibn Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki Abu Abdirrahman al-Basri al-Muqri wa al-Ahwazi rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Sa'id mu ne ya'ni ibn Abi Ayyub mu ne kim ci jublu mooy Sa'id bi ne moo leen nettali mooy ibn Abi Ayyub di Sa'id ibn Abi Ayyub Mitras Abu Yahya alxuzaa'iyu almisri rahimahullahu taala an abi marhum moo ko jëlee ci abi marhum di abdirrahim ibn maymun almadani almu'aafiriyu abu marhum almisri rahimahullahu taala an sahl ibn mu'aaz ibn anas mu jëlee ko ci sahl di doomi mu'aaz ibn anas aljuhaniyu shaami alhimsiyu rahimahullah an abihi moom mu jëla ko ci baayam muy Sahl ibn Mu'aaz ibn Anas muy kon Mu'aaz ibn Anas mooy sahaaba bi muy Mu'aaz ibn Anas al-Juhani al-Ansaari eh, radiyallahu anhu ne wàccoon fi nga xamante ne mooy Misra eh, eh, moom am ñu ne Sham tam Sham yi nekkoon na fa ak Misra kon anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala man akala ta'aaman xam nga Imaamu Daarimi li tax sànq ma juum foofu mooy affaire hadith bi hadis eh, xoolal xoolal lii moo tax parce que imaamu Daarimi côté deuxième bi sol yére bi kese leen bi alors que imaam Abu Daawud dafa tegale leen mu ne moom imaam kon Seydina Muaad ibn Anas radiyallahu anhu mu ne yonent way saasam nee na man akala ta'aaman thumma qaala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'aam wa razaqani min ghayri hawlin minni wa laa quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar <laughs> waaw da cee boole wamaata xar waaw ba pare déglu nañ jàll ba pare qaala mu ne yonent may sasan teg waman labisa thawban fa qaala alhamdulillahi alladhi kasaani hadha ath-thawba wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar voilà <laughs> allahu akbar ah ah waaw kon allah donc hmm. hadith bi al imaam al Mundhiri da ne wa akhrajahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah mu ne hadith bi imaam at-Tirmidhi soloo na ko ak Ibn Majah imaam at-Tirmidhi ne hasanun gharib wa laysa fi hadithihi ma wa ma ta'akhkhara kanta imaam at-Tirmidhi uh, uh, Ibn Majah wa ma ta'akhkhara moom amu ci waaw mooy dinañ ko jéggal ay bàkkaaram yi jiitoog yu mujj yu mujj yi amu ci wa Sahl ibn Mu'adh Misri da'ifun mu ne kanta Sahl ibn Mu'adh mais di doomu saxaaba bi radiyallahu anhu moom misr misri la waaye da'if wéru la <laughs> war rawi anhu Abu Marhum Abdurrahim ibn Maymun misri aydan la yuhtaj bi ki solo ci moom it di Abu Marhum Abdurrahim ibn Maymun moom itam égyptien la boo xamante ne kenn du sëkkandikoo ci ay waxam kon loolu mooy lan mooy hadis bi hadis bi wérul la lu bëgg a wax voilà <laughs> bu dee imaam Tirmidhi nee na hasanul <laughs> moo tax mu ne qaala Tirmidhi hasanun gharib lii bu bu bon waaye gharib bu tumuranke mu ne ah waaye man mii de al-Mundhiri ma ne Sahl ibn Mu'adh mii wéru ah ah Sahl ibn Mu'adh moom lay bi wér ndax imaam Yahya ibn Ma'in dane kii da'if la waaw kii moom wérul al imaam Ibn Hibban ah, mu ne laa yu'tabaru hadithuhu ma kaana min riwayatihi ah Zabaan ibn anhu mu ne du bàyyi xel xadiis boo xam ne daa jaar ci riwaaya Zabbaan ibn euh, ibn Faa'il bu mu jëlee ci moom waaye am na boo xam ne ne munkarul xadiis jiddan kii moom ay xadiisam yu bañ dëgg-dëgg la waaw léegi bon al-Ijli nag dana misri yi thiqa waaw waaye az-Zahabi ci al-Kaashif dana noo kii da'if kii da'if da'ifa ko nañ ko de waaw waaw imam al-Hafiz na Hajar nag ci Taqrib at-Tahdhib la ba'sa bihi illa fi riwayati Zaban an voilà loolu moom amul problème moom nag mooy moo mooy segg li ñi jiitu ñi li ñu wax gis nga ñoom <laughs> al imam Yahya ibn Ma'in moom dana kii wérul loolu moo tax al-Munziri al-Munziri rahimahullah ne ah déet ab euh, euh, Sahl ibn Mu'adh wérul ah voilà Sahl ibn Mu'adh mii wérul waaw da'ifun misri da'if voilà Euh, léegi kon abu marhum abu marhum bi nga xam ne nag moo ko jële ci moom moom itam daa am wax ah voilà abu marhum c'est pareil moo tax euh, euh, bon xam-xam yi xam nga imaam al-Mundiri wax nañ la lim wax moom ci moom waaw ne moom itam naka noonu wéru ndax Yahya ibn Ma'in ba léegi rahimahullah imaamul jarh wa ta'dil dana da'iful hadith waaw waaw kii moom ay haditham wéru la ah. voilà abu marhum li Abdurrahim ibn Maymun al kii wérula Abu Hatim ar-Razi ne yuktabu hadithuhu wala yuhtajju bihi des nañu bind nag ay xadiisam waaye kenn du ci sukkandiku <laughs> waaw al imaam az-Zahabi ci al al al Kaashif mu ne fiihi liina am nag woyof ci moom ah. waaw moom nag dafa ne woon kaana zaahidan aabidan mujaaba da'wa ku manoon ku dëddoon àddina la jaamukatu yàlla loon ku nangukat ku yàlla doon nangu ñaanam la waaye dëgërut voilà moo na imam alxaam na xajar ci taqribu tahdib mu ne saduqul zahid ku dëggu la nag waaw parce que dëggu kese googu doy parce que boobu boobu day filtrer da koy xaw a jafe waaw filtrer wax yi ak yooyu dëggu na moom ci waxal woppam mais bu jëlee ci keneen loolu mën naa am bi quelques problèmes des fois waaw <coughs> hadis bi kon gis nga li nga xam ne moo ci am ci riwaay al imam Abu Dawud bi nga xam ne moo lañ ne kanta kon foofu na ne yonent bi Seydina euh, Muaz ibn Anas mu ne yonent bi nee na man akala ta'aman thumma qaala alhamdulillah cant yëpp ñeel na yàlla mi nga xam ne at'amani hada ta'am mu yokk ci ta'am fii contrairement li nekk ci riwaay bi mi nga xam ne moo ma leel ñam gi wa razaqani mu wërsëgal ma min ghayri hawlin minni du ay pexe yu ma teg yu ma amul woon tegi pexe ba jot ci wala quwwa du kàttan gu ma jaay ba tax ma jot ci ghufira lahu ku wax lool des na ko jéggal maa taqaddama li jiitu min dambihi ci ay bàkkaaram wa ma xara ak li nga xam ne moo mujj hein ak li nga xamante ne mooy mujj hein kon loolu lu ama am solo la hein ah. moom moo ci yokk loolu moo tax dégg nga li imaamul Munziri yi wax ne nag ñoom imaam Abu Daawud ak non imaam At-Tirmidhi imaam Ibn Maaja nag yokkuñu ci loolu ah. ba pare mu waxaale ku sol yére loolu moo taxoon sànq ñu ne woon imaam Ibn Maaja imaam soloo na ko te kese la ku sol yére mu ne ah maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma solal moo ma solal yére bi wërsëgal ma ko ci loo xam ne ci samay pexe ak sama ay kattan kooku des na ko jéggal li jiitu ci ay bàkkaaram ak li mujj léegi ñu xool imaam Abu Daawud euh, al imaam At-Tirmidhi moom. ana naka laka solo al imam abu isa muhammad ibn isa ibn zawrad at-tirmidhi rahimahullah mu ngi ko ndi ci abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babu ma jaa yaqu ma yaqulu idha faragha min at-ta'am ne haddathana muhammad ibn isma'il <laughs> kan mooy muhammad ibn isma'il ah, mooy imam al-bukhari <laughs> moom moo gënoon a takkook imaamul Bukhari ci sëriñu imaamul Bukhari yi ñu am ci kutubu sitta xam nga imaam Muslim sëriñu imaam taalibi imaam abu abu al Bukhari la taalibi imaam al Bukhari yi nekk kutubu sitta yëpp moom moo ci gënoon a takkook moom ah. voilà kon mu ne mooy imaam at-Tirmidhi wa Muhammad ibn Isma'il mu ne kon ki ñu nettali haddathana nettali nañu Muhammad ibn Isma'il mooy al Bukhari ibn Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba wala ibn baz Dizba boo ci wax baax na baz baz Dizba wala bar Dizba <laughs> al-Ju'fi Abu Abdillah ibn Abi al-Hasan al-Bukhari al-Hafiz mooy borom Sahih bi Ujubatud Dunya moo jummal moo jummal adduna la wax radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne muy génn adduna ca xaram takk fële ca Samarqand sa waay bilaadu Samarqand foofee fa la génn àddina moom al imaam al Buxaari yu mooy imaamu dunya wa imaam alhamdulilah Hajar mu ne jabalul hizbi wa imaamu dunya fi fiqhil hadiis Allahu akbar ci Taqriib at-Tahziib mooy kan kii mooy Muhammadun Ismaayil al Buxaari jabalul hizbi kii mooy montagne mokkal non mokkal moom mooy seen montagne mokkal kat yëpp kii mooy seen montagne moo ci gën a dëgër wa imaamu dunya mooy imaamu addina bi laa wax fii fiqhil xadiis ci xam xam xam fiq yi nekk jàngale ni nekk ci biir xadiis yi mooy imaamu addina bi ci loolu allahu akbar kon imaamu Tirmidhi ci moom la qaala kon Muhammadu bi Ismaayil way man Israaïl nee leen radiyallahu anhu way yow way qaala mu ne haddathana nettali nañu Abdullah ibn Yazid al-Muqri mu nekk ñu nettali imaamul Bukhari mooy Abdullah ibn Yazid ibn Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki Abu Abdurrahman al-Muqri'u jànkatu al-Qur'an al-Basri bu mag boobu al-Ahwazi rahimahullah qala mu ne haddathana Sa'id ibn Abi Ayyub mu nekk ñu nette mooy Sa'id ibn gis nañ ko sànq mooy net mooy càllale bi ñu jógee sànq Sa'id ibn Abi Ayyub Miqas qala mu ne haddathana Abi Marhum ah, an Salim ibn Ma'ad ibn Anas gis nañ ko sànq an abihi radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man akala ta'aman fa qala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghayri hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hadha hadithun hasanun gharib wa abu marhuumin ismuhu abdurrahim ibn maymuun woon nañ la imaamul li ñu seetlu mooy imaamu tirmidi imaam abu kii al al euh, borom riyaad bi an-nawawi rahimahullah fu imaamu tirmidi doollee garib ci yëf yi duñu ko gis ci riyaad bi ah voilà waxoon nañ la ñun liñ jàpp ne looloo taxoon waaye imaamu Tirmidhi fii mooy kaddu yi mu indi moom la imaam daal di indi ci moom la imaamu Nawawi indi ci Riyaad bi nii waaw mu ne hada bi nga ko waxee daal ba pare mu ne hada lii hadithun hasan foofu la imaamu Tirmidhi imaam an-Nawawi yem ne imaamu Tirmidhi nee na hasan la waaye ci ñun de yi ñu ci roy di yor ci tool gharib bu tumuranke mu ne waa abu marhum abu marhum boobu nag ngeen dégg ci tàllal ismu mooy Abdurrahim ibn Maymun Abdurrahim ibn Maymun kon kon affaire baa ngi noonu kon euh, léegi kon hadith bi kon gis nañ càllale bi li nga xam ne wax yi ci am bon am na nag ñoo xam dañoo xasanal hadith bi voilà dañu ne bon hadith bi ça passe quoi xasan voilà euh, xasan la quoi <laughs> voilà léegi hein loolu kon xam nañ ko léegi kon hadith bi dañuy jàngal kon beneen lëkkaale ba buntu bi nga xam ne mooy wax baabu tasmiya fi awwalihi wal hamdi fi aaxiri tudd turu yàlla booy tàmbali ak sant yàlla ci mujjantel bi mooy hadis bi daf ñuy mooy lëkkaaleem mooy kon boo lekkee ba pare sant yàlla yeneen way saa ne ku lekk ñam de booy wax alhamdulillah xam gaango comme niñ gisoon bee weesu mu tàmbaloon alhamdulillahi hamdan kasiiran bi alhamdulillahi alladhi at'amani maa ngi sant yàlla man mii njaam sii nga xam ne yàlla mi nga xam ne at'amani moo ma leel hada lii nga xam ne moom laa lekk moom laa jàllale moom laa lekk nii ba noppi wa razaqanihi mu wërsëgal ma ko muy wërsëg gu dopp gu jóge ci man min ghayri hawlin du damaa ñàkkoon texi pexe comme ni aji ñàkk gi comme niñ waxoon teg man a teg pexe ba jot ci lenn loo xam ne amu ko woon waaye walaa ko watu comme ni borom kattan gi di teg kàttan nga mu am ci wàllu alal ak financier ak yépp ba jot ci dara du ci lii wa tax waaw du dara du benn ci moo tax waaw mu ne këy ku wax li xufira lahu kooku yées na ko jéggal ma taqaddama liggéey tamit min zambihi ci ay bàkkaaram boroom xam-xam yi nag yu bari yi dañ naan la mooy bàkkaar yu ndaw yi la wax waaw <laughs> waaw ndax ramadanu ila ramadan jumaa ila jumaa yooyu yeneen way sa sa doon wax ah eh, yooyu day day kafaara day day day day day day far ay bàkkaar maji tuni batit eh, eh, maanaam tuuxal kabair fekk waa ji daal di wuy songu daal di lamboo li nga xam ne mooy bàkkaar yi mag yi ñu ne loolu nag xadiis yi kon loolu la waxoon nañ la ca njàpp ga ne ne fadlullahi daal azim waaw <laughs> loolu lépp man nañ ko dégg man daal xadis boo xam ne daa ñëw wax loolu lu leer waaw ñu jàpp loolu ndax loolu la yonente bay saa saa mais bu ñëw mu joyal ko ah euh, fadlullahi daal azim mooy borom bi lu nekk la man inna allah ala kulli shay'in qadir te jéggal bàkkaaru jaam bi ci benn acte boo xam ne loo xam ne moom moo ko def jaamu yàlla sako ko jàngal ko ala lisaani euh, fil qur'an wala ala lisaani nabi ci alquran wala ci làmmeñ yonente bi alayhi salaam jaam boobee gën loolee wax ko loolu rek doy na yàlla faral ko ci bàkkaar bu mu man di def te loolu jombul borom bi loolu ngëneelu yàlla ak weesu na foofu weesu na foofu kon nag loolu mooy lu mën a nekk la voilà bu yonente bi alayhi salaam tënk tënk maalam toosal kabaa'ir ñu ne ah fii nag maalam toosal kabaa'ir waaye bu mu joyal daal ñu joyal ko ni mu ko joyale moom alayhi salaatu wassalaam voilà kon nag mu ngi noonu kon lii nii nekk loo xam ne tamit dañ ko nekk lu ñu sàkku nit ki mokkal ko mooy alhamdulillahi alladi at'amani hada wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa ñaar alhamdulillahi alladi at'amani hada wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa ñetteel loo ñaan ñett ndax yeneen saa yi am kaana ku doon wax wax da koy tudd ñett yoon roy al ibtidaa'u aywa bismillah mu ngi nii yool yeeg reer yeeg yi di jàpp nañ bopp alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa ay way sant ñeel na yàlla mi nga xam ne moo ma leel lii wërsëgal ma ko ñu loo xam ne du samay pexe wala sama kàttan tax boo ko defee borom bi jéggal la say bàkkaar yi nga xam ne ñoo yi jiitu bële gis nañ wamaata ak xar ak gi mujj waaye loolu imam Mundiri yi nee na ah lii bii rek ko fi indi ah imam Ibnu Maaja imam At-Tirmidhi indi ko imam Ibnu Maaja indi ko foofule te ci càll yi la yii la kon nag muy noonu ci kaw noonu kon ci la ñu tëje bunt bi walillahi alhamdu wal minna am na solo gis nga teggin yi wala léegi eh, tegginu adabi ta'am eh, lekk tegginu lekk allahu akbar kitaabu adabi ta'am kon gis nañ ci bunt bu njëkk bii di ñëw inshaa allahu taala ñu dugg ci beneen buntu muy chapitre bi nga xam ne mooy ci tegu di cent onze inshaa allahu taala wallahu taala alam <coughs>